ñu ngi woon ci ghazwatu Tabuuk ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ne mu ngi doon soññu nit ñi wa ya'muruhum bis sadaqati wan nafaqa muy soññ nit ñi di leen digal ñu daldi saraxe participer ci effort de guerre bi nga xam ne moom la ñuy waajal diddar Rum contre les Romains byzantins comme li nga xam ne loolu la imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi daldi woon wax te ñu gisoon ko moom alayhi salaatu wassalaam moom li mu woon wax moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne woon summa inna rasuulallah sallallahu alayhi wasallam jadda fi safarihi wa amara annaasa biljahaaz wal intimaash waxadda bi ahli alxinaa ala alnafaqati walxumlaani fi sabilillah fa xamala rijaalun min ahli alxinaa waxtasabu mu ne aleyhi salaatu wassalaam daal di continuer jël décision bu ferme dogu nekk ci waajal tukkeem boobu ngir xare ji ak contre les romains ngir xare ji waa Byzance waa Rome mu daldi digle nit ñi ne leen nañu waajal comme ni ñu ko gise woon wal inkimashi ak ñu takk seen ndigg ba mu dëgër takk seen tànk tubéy xar seen tànk tubéy ci waajal mbir mi wa xadda ahlal ghina ala nafaqati wal xumlaan fi sabilillah mu daldi soññ ñi nga xam ne ñooy way oomal ñi ñi nga xam ne suñu boroom subhaanahu wa daldi nay yaatal seen wërsëg mu daldi leen soññ ci eh, nafaqa mooy ñu daal génne alal wal xumlaan wutal nit ñi lu ñu war ci ay gëléem ci fas ngir dem ci li nga xam ne mooy xare bi ah mu ne nag fa xamala rijaalun min ahlil ghina ci la commencé ay nit ay góor ci way woomal ñi commencé di joxe tey ut ay gëléema ki fas di di di ko présenter di ko indi ci aleyhi salaatu wassalaam waxtasabu ñu def ko ibtigaa mardatillah ngir sàkku ngërëmu borom bi subhaanahu wa taala gisoon nañ ne bokk na ci ñooñu waa ahlul ghina muy seydina abdurrahman bin Awf radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom gis nañ joxeem gu ga mu joxe ñoom Aasim ibn Adi ñoom ñépp joxe nañu joxe lu bari Seydina Abdurrahmaan daldi xaaj li nga xam ne mooy alalam joxe ñaar falamazahu almunaafiquun naafiq yi daldi koy ŋàññ ne waay xam ngeen ne Abdurrahman joxewul lii lu dul riyaa ki nga xam ne même ñu ñàkk ñi sax joxe nañ comme Abu Aqil mu joxe nisfa sa'i min xaaju li nga xam ne mooy mooy mooy mooy ci li nga xamante ne mooy tàndarma ñu ne ko inna allaha wa rasulahu la ghaniyayni an saa'i aw an waay waay xam ngeen ne buur yàlla ak ndawam bi subhaanahu wa taala doyewuñ dara eh doyewuñ tus li nga xam ne mooy saaw abu aqil bi indi ko rek bëgg rek ñu koy karu bi nafsa ngir ñu naan keroog de même abu aqil amul waaye joxe na lool kese la ci bëgg walakin hada qawlul munaafiqiin alxubasaa loolu waxu naafiq yu bon yi la alayhim min allahi ma yastaxiqoon ci noonu kon imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne bi boroom way am ñi di joxe way woomal yi di joxe ci soññ gi leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam soññ laa tukallaf illaa nafsak laa tukallif illaa nafsak wa xarridil mu'miniin yonent bi alayhi salaam bul toggoo ku sa bopp bul konte dul sa bopp waaye nag soññal way ngëm yàlla yi imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ne wa anfaqa Usmaan ibnu Affaan nafaqatan aziimatan lam yunfaq ahadun mislahaa ci la Seydina Usmaan al-Mi'taa mi nga xam ne saabu lislaam soxlaa gis Seydina Usmaan amaamahu muy joxe waaye paa ci alal kese badala nafsahu alalam boppam bakkanam njabootam lépp anfaqahu fi sabilillah wa huwa Usmaanul mu ne joxe na dépensé na keroog depanse boo xam ne bu màgga màgga màgg amul kenn ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu koo xam ne dépensé nga lu mel ni li sayyiduna Usmaanu radiyallahu ta'ala anhu joxe tey insha allah comme ni ñu ko digge ñu waroon a gis man huwa Usmaan hada ana kan mooy Seydina Usmaan mii ci joxe yu rëy mooy kan moom Seydina Usmaan ibnu Affaan radiyallahu taala anhu wa ardaa moo doon Usmaanu ibnu Affaan ibn abil aas ibn umayya ibn abd shams ibn abdi manaaf ba ci kaw ba dem ba ci qusay ah abd shams ibn abdi manaaf radiyallahu taala anhu al qurashi al umawiyu moo doon seydina uthman uthman la tuddoon di doomi ku ñuy wax Affan Affan moom halaka fil jaahiliya mu ngi faatu avant lislaam di ñëw ci la génn àddina baayam bi moom Seydina Usmaan di Affan ibn Abil Aas moom Affan boobu di doomu Abil Aas Abul Aas di doomi Umayya Umayya di doomi Abdi Shams Abdi Shams di doomi Abdi Manaaf foofu la bokkeek alayhi salaatu wassalaam moom sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon foofu la bokkeek alayhi salaatu wassalaam ci Abdu Manaaf ci Abdu Manaaf ah Seydina Usmaan ñu ginoon ko xam dañ ko doon amoon na ñaari dàkkantal yu siiw muy Abu Amr ak Abu Abdillah Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu yaayam moo doon wax nañ la côté bàyyi Affan ibn Affan ibn Abil As ibn Umayya bokkoon ci les Omeyyades ñu naan les la famille de de Umayya mi nga xam ne doomi Abdu Shams la Abdu Shams di doomi Abdu Manaaf yaayam moo du doon Arwa bint Kurayz ibn Rabi'a ibn Habib ibn Abdi Shams yaayam dugg na ci lislaam comme Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu moom Seydina Usmaan yaayam dugg na ci lislaam saxaabiya la woon ci saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mu ngi génn àddina ci xilaafaay doomam di Seydina Usmaan radiyallahu anhu bokk na moom Seydina Usmaan ñi nga xam ne ñoo ko waajal ba dugal ko ci bàmmeelam moom di Arwa bint Kurayz radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ci xilaafaam moom Seydina Usmaan kanta yaayu yaayam moo doon al-Baydaa bint Abdil Muttalib bintu Abdil Muttalib ammatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy kon moom eh, yaa yaayam di Arwa ki ko jur al-Bayda la tudd du doomi Abdul Muttalib yaayam am na eh, comme li imaam al-Hafiz wax ci al-Fath ci al fath ci fathul baari rahmatullahi al imaam mu ne moom shaqiiqa la woon ci seydina abdallah waalidu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy yaayu seydina usmaan radiyallahu anhu yaayam mooy maamam maamam bu jigéen sœur la ci abdallah mi nga xam ne moo jur kan yonent bi sallallahu alayhi ñoo bokk ndey ak baay buñ la nee uxtu shaqiqa mooy shaqiqa mooy ki nga xam ne yéen bokk ndey ak baay bayda mi bint abdil muttalib moo seyna abdallah ibn abdil ñoom ñoo bokkoon ndey ak baay moom nag moo jur yaayu seydina uthman waaw kon loolu mooy lan mooy bàjjanu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy maamu Seydina Usmaan ci côté yaay ndax moo jur yaayam moo jur Arwa mi nga xam ne mooy yaayu Seydina Usmaan ibn Affaan ibn Abil Aas ibn Abdi Shams ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu moom nag Seydina Usmaan mu ngi gane àddina ginnaaw amul fiili six ans ci li gën a wér am na yeneen wax nag après amul fiil di at mi nga xam ne ci la alayhi salaatu wasalaam gane àddina six ans après gane àddina alayhi salaatu wasalaam ci la gane àddina ci la juddu moom Seydina Usmaan waaw radiyallahu taala anhu wa ardaa ah. bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon di woote bi nga xam ne ci la tàmbalee woote ndax boroom bi subhaanahu wa taala nee na ko wa anzir ashiratakal aqrabiin waxfid janaahaka liman tabi'aka minal mu'miniin mu ne aleyhi salaatu wassalaam wa andir xuppal yeewal ashiirataka sa dëkkandoo yi sa mbokk yi al aqrabiin yi la gin a jege woo leen nga xupp leen ndax ah Quraysh li ñu newee ëpp na ci mooy gu ñuy mooy yàlla bokkaale gu ñu koy bokkaale alayhi salaatu wassalaam daldi dajale waa Quraysh daldi leen woo te bu ñuy woote ba mu njëkkee woote moom alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne ci mag ñi ci góor ñi ki ko njëkk a gëm gisoon nañu Waraqatu ibn Nawfal Waraqatu ibn Nawfal ash-shaykh as-salih radiyallahu anhu moom mooy ki ko njëkk a gëm ñépp ñépp ñépp parce que Waraqa avant sayyidatu Xadiija sax moom gëm na ko waaw ndax wala sayyidatu Xadiija moo jiitu parce que le fait que mais boobu xamul woon ne yonent la alayhi salaatu xamul woon ne dañ koo yónni parce que bi mu gisee la muy gis ci gaaru Hira ñëw wax ko ko dana ko wallahi lan yuxziyaka allahu abada wat naa ci yàlla man xadiijatu radiyallahu anha këne buur yàlla du la mas a gàcceel jamais parce fi ma ko teg mooy li nga mel boroom jikko yu rafet yu kawe ni yow buur yàlla du du du du du du du du gàcceel ku mel noonu moo tax ku bañ a tàbbi ci gàcce da ngay jikkoo jikkooy jikkooy al al al xuluqul xasan waaw kenn du la gàcceel te buur yàlla du la mas a gàcceel sayyidatu Xadiija radiyallahu anha après ci la ne ko kon ñu dem ma yóbbule ci sama baay bayteex bi di Waraqatum ni Nawfal bi Waraqa demee bi mu demee ci moom alayhi salaatu salaam mu wax ko li mu koy wax la Seydina Waraqa radiyallahu ne ah lii nga gis de bu dee lii nga gis huwa naamuusu Muusa mooy ki nga xam ne moo doon indil secret muy Seydina Jibril boroom secret gu mag gi moo doon dikkal Seydina Muusa ibn Imran ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne ko man bu ma fekke woon bañ lay génne doon naa la jàppale yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko aw muxrijiyahum ndax dañ may génne mu ne ko waaw amul kuy wax lu mel ni li nga wax lu dul ay ñoñam dinañ ko noonoote dinañ ko génne kon mooy buñ génnee ci waraqa ci góor ñi mag ñi ñi ci gina ki ci gina ki mooy seydina siddiq radiyallahu anhu mooy yii seydina as-siddiq radiyallahu anhu seydina abu bakr moom seydina abu bakr radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la tuub te mooy ki njëkk a tuub ginnaaw ñoom sayyidatu Xadiija ci góor ñi lan la def toogu fa di xaar comme ni ñu ko gise woon bi ñuy gis tarjama moom as-Siddiq radiyallahu anhu toogul naan dugg naa ci diine ji léegi nag a ah, diina ji ngay woote yow Seydina Muhammad ba ma la nangulee sallallahu alayhi wa sallam ana fruit yi waaw maintenant je suis pour récolter les fruits de mon islam de ma croyance déedéet moom dafa sentiru ne yonent bi alayhi salaatu salaam mission bii kuy xeetam ku ne daggal na la ci ci moom nga jaare mu nga amaale ci benn responsabilité bu rëy di woote comme moom ni muy wootee di woote moom comme ni muy wootee ci la génne moom ci saa si après mu dem moom as-Siddiq radiyallahu taala anhu naka suut la ñëw ay fan mu ñëw ëndaale ëndaale ay kilifa yu mag yoo xamante ne nii moo leen dugal ci lislaam moom seydina siddiq moom ni imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi wa xawoon mu ne kaana abu bakrin mu'lifan li qawmihi fa ja'ala yad'u ila al-islaam man yathiqu bihi fa aslama ala yadihi fiima balaghani Zubayru wa Talhatu wa Uthmaanu ah mu ne moom Seydina Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne Seydina Abu Bakar dafa newoon waa màkk miinoon ndax dafa newoon ku rafeti jikko waxoon nañ la ibn Daxinna atatadakkaru man huwa ibn Daxinna ndax yaa ngi fàttale ko ibn Daxinna keroog bi Seydina Siddiq coono ya biir Makka ñu leen di sonal yonent bi salaam ne fa Seydina Siddiq ne moom comme que manu fee jaamu yàlla te aleyhi salaatu salaam muy soññe ci rawale gaa yi koo xam ne daal manu ko mu rawale diineem mu ne man damay gàddaay wa xaraja Siddiq min Makka ndaw musiba Seydina Siddiq daal di génn musiba ci kaw ci kan ci kaw waa Makka ñi génn Siddiq as-Siddiqul a'zam radiyallahu anhu waaye musiba ginnaa màgg ñoom ñi génne sayyiduna rasulullah sayyidu bani aadama walaa faxr Allah alayhim asalaatu wassalaam waaye musiba ginnaa ñoom ñi génn yonent sangu doomi aadama yi wala faxr te amul te amul li nga xamante ne mooy puukare amu ci musiba daa gu rëy gu dal waa Quraysh ci loolu Seydina Siddiq keroog Ibn Daxin na ba mu dajeeg moom naan ko foo jëm yaa Siddiq ca barkal ghima bi mu ne ko man waa Quraysh mana'atni qawmi an a'budu Allah samay ñoñ ñoo ma tere ma jaamu yàlla léegi nag ma génn ci ci ci ci ci ci réewu yàlla yi gox yi yàlla yi bari nañ ci suufu si yàlla si uti foo xam ne dinaa fa mën a jàmm yàlla sans problème li Seydina Siddi li Seydina Xadi Seydatuna Xadiija radiyallahu anha seede la woon yonent bi alayhi salaam même mooy la Seydina kan la Ibn Daghina wa huwa min saadatil arabi qabaa'ilil arabi bokkoon ci kilifaay tribus arab loolu la seedeel Seydina innaka la tasilu rahim Allah bana mu jeexee yow dangay jokk mbokk kon ku mel noonu waa Quraysh xanaa dañoo dof ku mel noonu nañ lañ lay génne nañ dem man maa la anta tahta jiwaari ya Siddiq ya Babak yaa ngi sama suufu malaan maa la yiir yow as-Siddiq radiyallahu anhu kon Seydina Siddiq imaam Ibn Isaaq mu ne moom dafa newoon ku ku waa Makka miinoon ndax jikko yu rafet yi mu yoroon waaw ku nekk dangay bëgg toog ak moom ndax dafa neexoon a nekkal te dafa lewetoon léegi nag bi mu gëmee fa jaale yad'u ila al-islaam man yathiqu bihi mu commencé bi woote ci l'islam képp koo xam ne xam na ni am na ci yow kóolute te boroom xel nga te tamit mooy doo tasaare mbir mi wax ko ñeneen ak yéeféer yi surtout jamono yooyu nga xam ne c'est tout le début waa Quraysh mer lu ñu mer bés bu mbir mi siiwee hein man nañu faagaagal ñu bari waaw kon fa jaala moom mu mu nekk moom as-Siddiq radiyallahu anhu yad'u di woo man yasiqu bi képp koo xam ne am na ci moom kóolute fa aslama ala yadihi fi ma balaghani imaam ibn Isxaaq rahmatullah mu ne mu dugg ci lislaam ci li ma jote bi sanadin da'if ndax nee na fii ma balaghani ci li ma jote kan az-Zubayra sayyidina az-Zubayru sayyidina Zubayr al-Awwam te ne woon sayyidatu Xadiija radiyallahu anha moo ne woon bàjjanam parce que al-Awwaam ak sayyidatu Xadiija ay frère ak sœur lañ waaw ibn al-Awwaam ba di doomu kan doomu bàjjanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam Safiya bint Abdil Muttalib waalidu Zubayr anhuma kon Seydina Siddiq dem convaincre Seydina Zubayr mu dugg ci lislaam wa talxatu bnu ubaydillah talxatul fayyaa talxatul xayr mu seydinaa talxa min bani taym radiyallahu anhu ci mbokkam yi mu daal di koy convaincre ndax seydinaa talxa dafa bi yonent bi salaam di woote dafa voyagé woon ila Shaam dafa ne woon min bilaadi Shaam mu ñëw seydinaa siddiq giseek moom am nañuy nettali rabee ba mu gisoon foofule mu naan ko hé yow kan moo ana Ahmad feeñ na mu ne ko kuy kooku kan moo dëkk Quraysh mu ne ko man mu ne ko Ahmad feeñ na mu xam ne moom lay wax mu ne ko bu la ci kenn jiitu nag mu ñëw giseeg as-Siddiq radiyallahu anhu wax ko mbir mi mu ne ko dugal ci lislaam dëgg la woote na huwa huwa xaq li muy woote dëgg la dugal ci lislaam fa daxala Talhatu ibnu Ubaydillahi talxatul xayri fil islam kon Seydina Siddiq convaincre Seydina Talha wa Usmaanu ak Seydina Usmaanu ibn Affaan radiyallahu anhu Allah waaw mu convaincre Seydina Usmaan moom moo ko convaincre ba mu dugg ci lislaam muy Seydina Siddiq waaw maa laha min manqaba maa laha min manqaba maa laha min manqaba moo tax Seydina Siddiq en fait dafa féete ni mu féetee ku dul moom ba'da rasulillah sallallahu alayhi wasallam nit manu koo manu koo jëli xel manu koo xalaat ba di ko daj allah allah xoolal asrat al ashratu al mubashirina bil janna boo ko ci génnee mook Seydina Omar ak Seydina Ali radiyallahu anhu mais ci ëpp moo leen moo tax ñu dugg ci lislaam xoolal loolu mooy yow ngëneel lan <laughs> bi an yahdiya bika Allahu la an yahdiya bika Allahu rajulan waahidan xayrun wa qad ra'aynaahu fi Xaybar lan la aleyhi salaatu wa salaam waxoon sayyiduna Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-ghaalib Abu Turaab radiyallahu anhu. buur yàlla gindi benn nit jaare ko ci yow. xayrun laka moo gën ci yow fopp min xamari naam ci li nga xamante ne mooy gëléem yu xonq yooyu te gànjaru nga amoon leen. loo amoon ci beneen bi. moo gën lépp loo xam ne ma talaat alayhi shams lépp lu jant bi tiim ci alalu àddina nga fexe gindi benn nit ba mu dugg ci lislaam wala mu nekk jullit waaye xamul li ko war nga leeralal ko loolu moo gën lis àddina ak li ci biir imagineel imagineel hein kene kon Seydina Siddiq en plus mooy yooli kooku lu mu def ci lu baax day ñëw ci sa diiwaan yow te du ko wàññil dara waaw Allah ñooñu ñépp mu dugal leen ci lislaam mooy ngëneelu Seydina Usmaan ah fii diiwaani Siddiq ngëneelu Seydina Talha fii diiwaani Siddiq ngëneelu Seydina Zubayru xawaari rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam fii diiwaani Siddiq radiyallahu ta'ala anhu warda te ñooñu la gis waaye ngëneelu sayyiduna Bilaal fii diiwaani Siddiq moo tax sayyidina Bilaal radiyallahu anhu bañ ko wax lu ma noonu mu ne yéen dayee na laa ilaha illallah gënale kan ci as-Siddiq ñun nekkul lu dul toq sahaaba yonente bi alayhi salaatu salaam lu dul toq ci ngëneelu sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Allah moo tax sayyidina Ali radiyallahu ne man ku ma masa wax dara jële ci yonente bi alayhi salaatu salaam dama la doon waatloo waaw dama naan la waatal nga waat ba ma xam ne kon yow mooy du mooy ngir ngir rek gën saxal mbir mi nekkul ne dafa gëmul gaay mais mooy lii diine la waaw li a'immatul kibaar yi doon wax ñoom imaam Muhammad ibn Sirin ak ñooñu haadal amru diin waaw fanzuru amman ta'khuduna diinakum lii nii diine la waaw waaw xadiis yu yonent bi alayhi saa salaam ak sa diine li nga war a appliquer loolu dangaa war a xool ci kan nga koy jële c'est pas temps bu tëb bu ne nga ne ko nga bàyyi ko sa bopp déedéet koo xam ne wóoluwoo ko ci sa mbiri àddina ana naka nga koy wóoloo sa mbiri àllaaxira waaw koo xam ne wóoluwoo koog yow boo amoon doom ju jigéen rek wóoluwoo koog moom waaw parce que danga naan waa ji xam naa ko ak a saay saay léegi kooku nan nga koy wóoloo sa diine boo amoon sa alal doo ko dénk parce que nag naan ah moom de moom max mu tëxit la rek alal doo ko joxit bu amee soxla da ko ciy faj waaw da ko ciy faj ne matul matalu ko xoromu euh, cinam kooku yow kooku wóoluwoo ko kooku yow boo amoon sa alal doo ko jox mais léegi naka ngay wóoloo kooku ci sa diine quand même Seydina Siddiq huwa Siddiq Seydina mooy ngir wóoruloo ngir am lu gën a leer tasabbut waaw looloo tax Seydina Ali radiyallahu anhu comme ni ne ci Sahih Musnad imaamu Ahmad mu ne ku ma masa wax dara dama lay waatloo ne ma yonent ma lay saar saam nee na waaye nag axbarani Siddiq haddathani axbarani nettali na ma xabaare na ma Abu Bakr wa wa wa sadaqa Abu Bakr wax na ma moom moom du ma ko wax wax na dëgg xam naa ne lu ma wax dëgg la allahu akbar allah allah kon nag Seydina Siddiq radiyallahu anhu bi mu demee la fexe convaincre Seydina Ousmane ci la Seydina Ousmane radiyallahu anhu daal tuube bi mu tuubee nag moom Seydina Ousmane radiyallahu anhu eh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal koy may doomam ju jigéen di sayyidatu Ruqay xam nga <laughs> ñii nii soxnaay yonent ñii so euh, Ruqayya ak ay euh, sayyidatu Ruqayya sayyidatu Umm Kalthum binta Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñaari doomu jigéen yonent bi alayhi salaatu salaam kan moo leen takkoon kan moo leen dencoon avant avant l'islam avant yonent bi alayhi salaatu salaam euh, risaala gi di ñëw Utbatun Utaybatun kaana qad ihtawayaa Ruqayyata Umma Kalsuumin mina nujum waaw wa faaraqaa dhayni kan-najmayni tay euh, id nazalat tabbat yadaa moom la Seydil Haaji Maalik radiyallahu anhu di wax ci xilaas aw kamaa qaala bi mu naan euh, Utbatun Utayba muy Utbat ibn Abi Jahl ak Utayba ibn Abi Jahl ñoom ñaar ñoo dencoon kan sayyidatu Ruqayya ak sayyidatu Ummu Kalsum ku nekk ci ñoom moo dencoon kenn ki waaw yonent bi alayhi salaam mayoon leen ko ci gis goo xam ne moom la sayyidatu Xadiija gisoon këne ay mbokkam lañ te tamit Abu Lahab Abu Lahab avant yonent ma lay saasaam di wootee dafa ne woon ku baaxoon ci moom ku ko soppoon lool waaw Abu Lahab gis nga bi yonent ma lay saasaam géet du géet gani àddina ni mu kontaane woon ba jaamam ba ñëw daal di koy wax dafa kontaan ba daf ko libéré waaw daf ko libéré looloo tax bésu altine bu nekk Abu Lahab mbugal niñ koy teg dañ ko koy wàññil ndax loolu allah allah mais yow mais est-ce que seetaan nga affaire boobu mooy in kaana aba in kaana abu lah abu lahabin yuxaffafu aley adabuhu kull loolu gisoon nañ ko ci saxiix imaam mu ngi ci saxiixayn xadiisu imaam az-Zuhri boobu jaaroon ci moom bu sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waaw bu nee ne Abu Lahab moom la ñuy woyofalal mbugal mi malgré kéeféer gi mu deewe gi mu génn àddina ak li mu meroo ni mu bañe woon lislaam ak yonent bi alei satu selaam ndax lan kontaan gu mu kontaanoon ba libéré ab jaam bañ ko ne ah sa doomu frère sa frère bi kat soxnaam si di sayyidatu Amina radiyallahu am na ah mucc na de am na doom ju góor mu kontaan ba libéré jaam boo bële bu dee moom la suñu borom di wàññil di woyofalal mbugal mi parce que loolu lan ngay xalaat mim man amana bihi sallallahu alayhi wa ba pare gëm yonent bi alayhi salaam di xeeñcu sunnaam nag ah allah moo tax ñun al fadlul bi ñu suñu borom defal laqad manna allahu ala al mu'minin id ba'atha fihim rasula allah <laughs> loolu alquran di wax laqad dëgg-dëgg man allahu buur yàlla xéewane la alal mu'miniina way ngëm yàlla yi id ba nga xam ne ba'atha fiihim ci la yónnee ndaw loo xam ne ci ñoom la bokk mu leen di fóot waaw yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikma waaw di leen fóot di leen jàngal téere bi di leen jàngal sunnaam alayhi salaatu wassalaam kon ñun xéewal gi ñu ne xel manu koo daj hein kon sayyidatu Ruqayya ak sayyidatu Ummu Kalsum radiyallahu doomi Abu Lahab bi moo leen dencoon bi nga xam ne ci la tabbat ya daa wàcc ndax Abu Lahab gisoon nañ la la la soxnaam sa Ummu Jamil doon def waaw ñëw ci kaaba gi di wër ne yonent mi alayhi salaam lay wër parce que moom dafa dafa dafa ŋàññ dafa ŋàññ borom këram ak waa këram yooyu yoru xeer naan bu ma ko gisee bopp ci bopp bi laa koy dóor ñëw fekk say Siddiq yonent ma lay saar saaman ci wet gi mais suñu borom moo ko muur ba gisu ko waaw mu naan ko ay na saaxibuk eh abu yow yow eh Abu Bakr man am jamil maay wax ak yow déglul di soxnaay Abu Lahab xam nga ma bu baax laa wax déglul ma fii ana sa waa ji laa wax bu ma ko gisoon dégg naa li mu wax dafa ŋàññ mu ne ko ŋàññul kenn mu ne ko dafa ŋàññ sama kii bi sama boroom kër geeg yooyu ŋañ bu ma ko gisoon xeer wi ci bopp bi lay dal yeneen saa salaam abu sa bi mu demee du dem nag mer xammaalatal xatab waaw fii jiidihaa hablum min masad mer dem mu naan ko Seydina Siddiq naan yonent ma lay saab saab mais gisu mu ne ko buur yàlla bàyyi ko gisuma moom buur yàlla moo moo ma moo moo moo moo ma ko yiir ba moo yiir moo def moo ma yiir ba moom gisuma waaw muy xammaalatal xatab waaw fii jiirihaa xablum min masad wal iyaadu billah kon ñoom ñaar bi tabbat ya daa wàccee nag ci lañu fase waaw parce que Abu Lahab moo leen ne woon fase leen doomu Seydina Muhammad yi parce que waa Quraysh ci lañ jële woon décision yu rëy ya ne képp ku denc soxna doomu yonent ba lay saar saam na nga ko fase waaw bu ko defee loolu dina ko doy problème waaw dina ko doy problème sëkk sëkk sëkk ba bu ko defee mu occupé doomam yooyu te bàyyi ñu di ñu woonaan ay xawma buur yàllaa ko yónnee yooyu na ñépp fase doom yi ndax doom yu jigéen kese la ndax moom ab tar la waaw wal iyaadu billah inna a'taynaaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shaani'aka huwal abtar moom fii mu ne lu mu jur ci góor mu faatu bàyyi ko rek <laughs> Allah léegi nag ñu waxoon loolu ñu ñëw ne Abu Lahab ne kon doom yi sama bopp ak seen bopp dootuñ laale dootuñu xoolante dootuma leen tudd dama leen di renier bu ngeen bu ngeen fasewul ñaari doomu jigéenu Seydina Muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam ah Utba ak Utayba daal di exécuté dal di fase Sayyidatu Ruqayya ak Sayyidina Sayyidatuna Umm Kalthum ñu ñëw ci Abul Aas ne ko hé yaa Abul Aas aywa yow faseel ki nga xam ne mooy sayyidatu Zaynab mii seen mag ñoom ñépp aywa aywa yaa Abal Aas atiya saadata Quraysh toppal saadatu Quraysh li ñu wax décision boobu lañ jël extraordinaire la te penc mi ñépp a ko jël léegi nag tu te soumets aywa bu doon tey l'assemblée a a voté wala le pré l'assemblée a voté une loi loi bi mooy lan que ku yor dara ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ko fase ci doomam yi waaw mu ne leen mu ngeen ne lan ñu ne ko faseel Sayyidatu Zaynab atin toppal li Quraysh wax le conseil des Quraysh yaa di kilifa yi wax nañ mag ñi wax nañ yaa Abul Aas ibn Rabi' waaw acca abul as leen maa bañ fenn laa fasawu gaa yi ne déet abul as yow abul as mu ne ma ne yéen yéen damaa foog ne da ngeen laa yaakaar lay <laughs> la laa <laughs> xam naa yaa dañoo gens quoi mais ñii ñii dañoo repp <laughs> waaye ki repp ngi quoi mais ñoom daal dañuy toog fële ñoom jël seeni décision ñëw ne ma léegi faseel sa soxna quoi parce que lan parce que baayam daal mu ngi woote diine ju neexul man gëw ma ko gëw ma baayam mooy gëw ne yonent la waaye man kóllëre gi ma séq ak moom ak sayyidatu Xadiija radiyallahu anha fenn ak sayyid ak sama soxna ni wax yow ma ne eh, dara laa fasaw Quraysh waaw ne Abul Aas mii ku dëgër bokk nii <laughs> Abul Aas Abul Aas ne dara laa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon tagg ndeysaan naan moom de dig na ma mu dëggal mu ma digaloon wax na ma daal di may dig dëggal waaw daal doon ko tagg moom Seydina Abul Aas ibn Rabi' te moo gën a yéex a tuub gis nañ ni mu yéexee tuub Badar dañ ko ja moom lañ moom Badar ba Seydina ba yonent alayhi salaam ne bañ ko jàppee prisonnier moom Abul Aas gis nañ dañ ko jàppoon prisonnier Sayyidatu Zaynab yónnee radiyallahu anha caqu bi yaayam joxoon ko ba muy sëy di Sayyidatuna Xadiija radiyallahu anhuma ngir mu ñëw libéré ci bokk ci lim doon libéré jëkkër ji yonent bi alayhi salaatu salaam dafa gis caq bi yaram bi daw mu fàttaliku sayyidatu Xadiija radiyallahu ta'ala anha mu fàttaliku sayyidatu Xadiija bint Xuwaylid après ci la wax boo buñ ko mënee kii après ba demee gis nañ histoire u Sayyidina Abul Aas même boobu tuubagul woon waaw mu ne ko boo demee nga delloo ma sama sama doom nag ma ko yónnee mu boole kook frère bi mu indi léegi mooy Abul As moom da ko doon kii moo tax waa waa Quraysh jamono joj loolu lañ politique boobu lañ jëloon politique bu nag bi nga xam ne nag ci lañ def lool kon Sayyidatu Ruqayya amatul boroom kër Sayyidatu Ummu Kalthum amatul boroom kër yonent bi aley salaam bi Seydina Usmaan tuubee fekk tuuboon na jamono yi ndax ci mooy doon début bi après bi nga xam ne ci la ko may jot mu daal di koy may Seydina Usmaan mu daal di koy may Seydina Usmaan kan la ko may Sayyidatu Ruqayya waaw Sayyidatu Ruqayya bint Rasuulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam Seydina Usmaan daal di koy denc daal di am moom doom ju tudd Abdullah looloo tax ñu koy dàkkalantale Abu Abdillah waaw looloo tax ñu koy dàkkantal moom Seydina Usmaan Abu Abdillah dañ koy waxit Abu Amr dañ koy comme niñ la ko waxoon sànq dañ koy waxit Abu Amr bokk na tamit ñi mu siiwe ci kunyaam yi Zun Nurayni waaw Zun Nurayni borom ñaari leer yi wal hijratayn wa dul hijratayn boo déggee ñu naan Zul hijratayn mooy Seydina Usmaan Zun Nurayni mooy Seydina Usmaan waaw yooyu dinañ ñëw insha allah ana lan moo tax ñu koy woowe Zun Nurayni ak lan moo tax ñu koy woowe li nga xamante ne mooy Zul Hijratayni voilà moom nag doom ji mu amoon di Abdallah mii mu amoon ak Sayyidatu Ruqayya dafa gaaw génn àddina waaw bi muy génn àddina am na ñu ne six la amoon voilà six la amoon daal di génn àddina imaam ibn Saad nag nee na moom doomu Seydina Usmaan bi ak anhum mu ngi génn àddina l'an 4 ci hijra yonent bi alayhi salaatu salaam Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon moom kon bi mu nee bi mu gëmee kon Makka ci la ko yonent bi alayhi salaatu salaam daal di may doomam di Sayyidatu Ruqayya ñu daal di dëkk nag nekk nag ci dund goo xam ne neexut waaw parce que waa Quraysh jamono jii képp ku gëm yàlla xatta saaxibu risaala maa taraku alayhi salaatu wassalaam même yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyiwuñu ko gisoon nañ bi ñu doon gis Seydina tarjama Seydina Abu Bakr moom dañ koo dóor dañ koo dóor dóor dóor dóor ba mu nekk bam mu nekk ba mu ba mbokkam yi banu Taym ñëw ne Uqba ibn Abi Mu'ayt gis nga yow Uqba yaa ngi fàttaliku lool Uqba ibn Abi Mu'ayt wa kaana min saadaati Quraysh al al al kuffaar waaw mu ne ko hé waa banu Taym ñëw ci Kaaba gi fekk ñu ngi dóor Seydina Abu Bakar ba mu inconscient ñu yëkkati ko yóbbu ko biñ ko yóbbu ñu ne Uqba gis nga wallahi la in maata Abu Bakar gis nga bu Abu Bakar faatoo ñu ngi dem xooli ah ñu ngi ko yóbbu bés bu faatoo yow ba yow dañ lay décimer yow bu yaboo que ça soit clair waa Banu Taym dinañ la décimer ñu dem yóbbu ko yaayam doon ko faj ummul xayr ba ni nga xam ne après ci la ximmale ko comme ximmale ko lim njëkk a wax maada faala rasulullah allahu akbar Seydina Siddiq ana lan la yonent ma lay saa sànde gaa yi wax mu ne ma ne man ngay baa yaa ngi tane yi kii ma ne maa daa faala lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def waaw maada faala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon waa Quraysh kon bawuñu woon kenn yonent mi alayhi salaatu salaam gis nañ sotti nañ koy sëbërit nee nañ ko bu fi julleeti menacé nañ ko nee nañ ko boo moyul fii ngay jullee abu jahlin alayhi min allahi maa yastaxiquhu nee ko lu tax nga fi tere woon naa la nga fiy julli waa Quraysh façon obstacle bu ne teg nañ ko xoqatal bu ne ñi gëm ñeneen ñépp daldi nañ leen fitnaal teg leen ay xeet min shatta anwa'il adab ci ay yii fànni façon mbugal yuñ leen teg ngax lan ñoom defuñu dara seen toor moo doon an yaqulu rabbuna allah ñu ne suñu boroom rabbuna suñu boroom bi nga xam ne moom lañuy ñuy duñu ko bokkaale kenn an yaqulu rabbuna allah ñu ne suñu boroom mi nga xamante ne moom moo sañ di ñu tëralal naan ñu def leen lii ñuy def tanaan ñu baleen ñuy ba allahu kooku mooy buur yàlla laysatil aliha laysa hubal wala laat wala manaat wala isaaf wala naila du ñoo ñépp kooku di sañ di ñu tëralal ay àtte tanaan ñu ñëw leen ngeen jaamu leen ma kooku mooy allah laysa bi hubal jaamuñ hubal ay hubali lan oolu hubal laa naalu hubal waaw kenn fi dul yëkkati hubal waaw laat du laat manaataak saalisatal uxraa ñoom ñépp du ñooñ du isaaf du naayi la looloo doon seen tool ñoom nag Seydina Usmaan mii bokkoon na ci ñi ñu sonaloon malgré kilifa gim dokkoon ndax waa Quraysh waa Quraysh dañu ko màggaloon tamit xamoon ngëneelam waaye bu mu tuubee comme ñépp rek ku tuub rek ñu commencé laa dugg waaw gis nga Seydina Omar radiyallahu ba mu tuubee gaa yi këram lañ ñëw taxaw ca buntu ba di ko xaar ne dañ fokk mu génn ñu daal di koy faat waaw ba leen al-Mughira rombee foofu bàyyi Seydina Xaalid ibnul Walid al-Walid ibnul Mughira voilà ne leen lu ngeen di def fii ñu ne aslama Omar pour lan léegi lu ngeen nar dañ koy rey <laughs> waaw waxoon naa la boo bëggee nag xam lu dëgër ci ci nu Seydina Omar dugg ci lislaam ak lool xoolal fichier yiñ ci defoon ci tarjamaam te nga bàyyil ma li siiw nit ñi di ko wax waxoon naa la loolu loolu leeroon na foofu këne yooyu noonu noonu demewu loon noonu voilà léegi euh, kon muy ñépp lañ doon la mbir yi metti lool mbir yi metti lool yeneen ci lay saar bi affaire yi mettee nag comme niñ ko gisa woon ci cinquième année bi wa hijratun adinal muxtaaru fii rajabi waaw yeneen bi alayhi salaatu salaam gis saxaabaa bi xatta moom mais moom doon nañ ko xaw a teggi tuuti même malgré yi ñu ko doon def yépp mais même bi fi ñoom Sayyidatu Xadiija ak ñooñ ne doon nañ ko teg ay xeetu mbugal mais nag gaa yi yenn yi ñemewuñ ko woon a def ndax ñoom ak surtout Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ba mu tuubee gis nga ne mere woon daal di tuub dafa tax gaa yi waa Quraysh doon seetaat affaire yi bu baax. parce que euh, hunaaka Hamza wa qad daxala fi diinihi wal iyaadu billah selon ñoom waaw <laughs> eh, Hamza mujj na dugg waaye ndax daa dugg ci lislaam gi ndax mer meral meral doomu mbokkam eh, Hamza dafa meral dafa meral dafa meral mbokkam ba dugg na ci lislaam yonent ba lay saar saar nag bi duma yu mettee ñuy teg jullit façon duma yu metti mu daal di leen wax ñu daal di gàddaay yi ku man daal nga dem Éthiopie ndax fit fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ndax am na fa buur bu fa nekk boo xam ne kenn lu ñu tooñ kenn fa moom julli ñu commencé di dem vague bi njëkk a dem di gàddaay Éthiopie Seydina Ousmane ci la moom mii ci la woon Seydina Ousmane te loolu sax na mu ngi saxiix yi comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam al Bukhari ak imaamu Muslim ibn al rahmatullahi alayhi daal di soloowe bi nga xam ne ci la doon wax di nettali fekk bi mu naan histoire bi dinañ ko gis ci xilaafaam moom Seydina Usmaan muy wax boo demee ci kitaabu fadaa'il saxaaba baabu manaaqibi Usmaan ibn Affaan abi Amr al-Qurashi radiyallahu ta'ala anhu ah foofu seydna imaamul Buxaari radiyallahu anhu mu ne ci biir xadis boobu seydna Usmaan mu ne bi amantu bima bu'itha bihi wa haajartul hijratayni voilà ma gëm yonent bi alei mu woowee fa kuntu mimman istajaaba lillahi wa rasuulihi ndax dafa wax ne amma ba'du moom seydna Usmaan ne amma ba'du fa inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil haqq fa kuntu mimman istajaaba lillahi wa li rasulihi wa amantu bima bu'itha bihi wa haajartu al-hijratayn voilà mu ne amma ba'du ginnaaw bi mu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci alayhi salaatu wa salaam mu ne amma ba'du fekk daa am ku mu doon waxal mu ne amma ba'du ginnaaw lii fasl alxitaab fa inna allaha subhaanahu wa taala ba'atha sayyidanaa muhammadan mu ne yonent ma ne suñu boroom subhaanahu wa taala moo yónni sayyidinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bil xaq ci dëgg fa kuntu man Usmaanu ma bokkoon mimman istajaaba lillahi wa rasuulihi bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo wuyul yonent ma ne saa saam ba mu teelee woote ca Makka fi usbatin min Qurayshin qaala qaa'iluhum waaw gisoon nañ ko fi usbatin min qurayshin qaala qaa'iluhum ca Seydina Kaab eh, Kaab ibn Zuhayr ibn Kaab eh, Kaab ibn Zuhayr ibn Abi Sulma waaw lamma aslamu zulu fama zalu fama zala ankashun wala shuwubun ay way mu ne kon moom fa kuntu man sayna Uthman mimman istajaba lillahi wa li rasuli man ma bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo nangul buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa amantu bima bu'itha bi ma gëm li nga xam ne moom la ko buur yàlla yebal muy lislaam gëm alquran gëm ko moom sallallahu alayhi wa sallam wa hajartul hijratayni ma gàddaay ñaari gàddaay gàddaay ñaari gàddaay gàddaay bu njëkk gi mooy gii ñu ne mooy al hijratu ila al habasha Seydina Usmaan génn dem ànd ak soxnaam Sayyidatu Ruqayya di dem yeneen tamit ay keroog ba muy yëg ne ne ñoom ala ñu ne gàddaay nañ mu ne moom de Seydina Usmaan ak moom mooy ki njëkk ku gàddaay ginnaaw Luut Seydina Luut loo waaw wa hajara ma'ahu Luut waaw mu ànd ak Seydina Lut fa amana lahu Lut fa qaala inni muhaajirun ila rabbi Seydina Ibrahim alayhi salaam keroog ba muy dem ki ko gëmoon mooy Seydina Lut ànd ak moom Seydina Lut après gis nga moo tax feneen lañ ko yónnee waaw ànd ak waa këram dem fillaahi minallaahi billaahi ilallah jóge ci yàlla di dem di gàddaay ci yàlla jaare ko ci yàlla mu ne moom de mooy ci njëkk gàddaay ginnaaw seydinaa seydinaa nu euh, luut seydinaa luut ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam waaw kon mu dem xabasha waaw mu dem xabasha après nag dafa ñibbisi waaw après dafa bi ñibbisee makka bi nga xam ne nag ci la gàddaay gi amaat mooy gu mag gi nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di digle nit ñi gàddaay yi fi nga xam ne mooy mooy xabasa mooy eh, eh, madina yasrib jamono yooyu moomit mu gàddaay ànd ak soxnaam radiyallahu taala anhuma daal di gàddaay dem fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam loolu lay wax ne wa amantu bima bu'itha bihi wa haajaratu alhijratayn ma daldi gëm yonent bi alayhi salaatu salaam ci luñ ko yónni ba pare ma daldi gàddaay ñaari gàddaay yi di lan gàddaayu Éthiopie bi ak baaj gàddaayu Abyssinie ak gàddaayu fan gàddaayu Madinatul Munawwara loolu la jublu ci lii loolu la jublu ci haaja wa haajartu al hijratayni muy kon ñaari hijra yooyu loolu nag du moom rek ko def comme niñ ko xamee woon du moom rek du moom rek ko def ah gis nañ Seydina Abdullah ibn Mas'ud haajaral hijratayn ah Seydina Jaafar haajara même bu dee après moom moom ci Xaybar la door a jóge Éthiopie ñëw mais gisoon nañ ñeneen na Usmaan ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu dafa dem Éthiopie après bi ñuy wax naan waa Quraysh tuub nañ mu ñëw euh, bàyyi ci xam non kii wam di Abu Taalib daal di koy yiir waaw ba mu ne woon foofu après moom mu gàddaay dem Medina kon mooy du du du loo xam ne tamit jagle Seydina Usmaan la këne moom rek mooy ki nga xamante ne moom haajaral hijratayn non non gisoon nañ ñoom ummu abdillah ummu abdillah ak ak boroom këram ñoom haajara alhijratayn ñoom it daal nañuy demoon nañ Éthiopie mooy ummu abdillah ma Seydina Omar doon wax <laughs> keroog ba ñuy waajal ci cinquième année bi nii ndeysaan Makka après woote gi hein di dem Éthiopie euh, boroom këram génnoon saa am lu mu doon lijjanti ji mu ñëw Seydina Omar fekk temps ni mu tare woon mbugal ci jullit ñi te boobu ci waa Quraysh la boon du nekkaguloon jullit gis leen nag bon affaire bu attristé ko quoi le fait que ñiy war a génn dëkk bi di dem feneen mu ñëw mu ne leen mais fan ngeen jëm mu ne ko da ngeen ñoo sonal ci dëkk bi nangu ngeen ñu jaamu fi yàlla ñu dem beneen dëkk boo xamante ni dinañ fa mën a jaamu yàlla te du ñu am problème. Seydina Omar ne leen sahibakumullah yàlla na buur yàlla ànd ak yéen ci seen voyage boobu. ba jëkkër ji ñëwee mu naan ko hee law al raw ay tam na al ibn al Xattaab naan ko yow di boo gisoon Omar ibn al-Khattab léegi léegi la fi woon ñëw na fii waaw nettali ko li xew diggante ak moom naan ko dañoo fii la ñëw naan ñu fan ngeen jëm ndax na ngeen di dem ñu ne ko waaw mu naan fan ngeen jëm ñu ne ko dañuy dem réew moo ko dañuy dem réew moo xam ne ngir jaamu yàlla foofu comme que yéen waa Quraysh fii yéen ñu tere ñu jaamu yàlla hein nee na nag hein <laughs> Seydina Omar radiyallahu anhu ne mais après sahibakumullah yal na buur yàlla gis naa daal mu ne jëkkër ji man daal gis naa ci Omar ak ñeewante ak nooy goo xam ne masuma koo gis ci moom waaw koo gis ci moom mu ne ko nga ne laay mu ne mu naan ko yow la'allaki yow amaana dangaa yaakaar ne ki nga gis sànk da koo mere ba jaaru ci tur bi dina tuub mu ne ko waaw loolu de yaakaar naa ko mu ne ko laa yuslimu alladhi ra'ayta hatta yuslima ximaarul xattaab la ndax mere mu ne ko ki nga gis <coughs> du dugg ci lislaam mukk fekk mbaamu alxataab duggul ci lislaam te alxataab mi baam génn na àddina mbaam ma xanaa génn na àddina bu yàgg lool mooy c'est impossible ki nga gis sànq di Seydina Omar dugg ci lislaam <coughs> hein mooy gisoon nañ ne kon ummu abdillah te en gisoon nañ ko Medina tamit demoon na Medina mooy ñoom mooy kon mbir mi mooy du euh, euh, am na ñeneen ñoo xam ne tamit haajaru al hijratayni mais buñ naan Seydina Usmaan dafa bokk ci liñ koy saaxibul hijratayni zul hijratayni bu ñu ko waxee jooyal ko moom lañ ci jublu waaw zul hijratayni bu ñu ko joyalee Seydina Usmaan lañ ci jublu moom nag Seydina Usmaan bi nga xam ne kon ci lañ dem Medina radiyallahu taala anhu wa arda bi nga xam ne ci lañ dem madinatul munawwara jullit ñi comme que dañoo nekk ay doxandéem fii mooy surtout waa muhaajiruun yi waa muhaajiruun yi ñoo tax ñuy wax ñu dem Medina mooy Medina la la la la fa la fa la fa nekk loo xam ne ñoom miinuñu ko dafa bari parce que premièrement climat bi da leen doon da doon gaañ waaw gars yi commencé feebar gis gisoon nañ ba ñuy gis sëy na euh, jamono yooyu sëy naa Bilaal ba mu doon wax naan ba mu doon way daf daf affaire bi daf ko daloon sax moom ak sëy na Abu Bakar mooy xoma boobu rek nga xam ne ci la sëy euh, waajur yonent bi alayhi salaatu salaam na kon sayyidatu Amina bu góor ak bu jigéen yépp ci la ñu faatoo ngelaw loolu la nekkoon Medina nga xam ne alayhi salaatu wasalaam bi fa saxaaba yi gàddaay see mu daaneel leen ba na Abu Bakar feebar Sayyidatuna Aisha sa na bi ma ñëwee di leen seet si sama baay Bilaal naan euh, euh, <laughs> waaw mbir mi metti ci ñoom lool ñoom daal nga gis ne dañoo bëgg Makka daal vraiment ñu ngi xemme Makka ndax fii problème yi ñu fi am côté santé ak yooyu ndax jawwu atmosphère u Medina beek ngelaw li yonent ma lay saab ñaan buur yàlla toxal ko génne fa loolu loolu benn affaire la mais ndox mañ fa doon naan it dafa amoon kii waaw ndox mañ fa doon naan tamit dafa amoon problème mooy ndox mi ñoom miinuñu ko woon waaw miinuñu woon ndox mi <laughs> xam nga loolu boo gisee gaa yi jóge Dakar nii <laughs> buñ demee ay tuubaa yi ak ay Kaolack tem ñu ne non ndox yii moom saa yi mooy dañuy am problème mu naan ko loolu nag tekkiwul ne loolu kon mooy wan ne waa ji loolu bu ko wanee day wan ne day wan dëkk bi moom dëkk bu tegge nii mais Medina dëkk bu tedd la saxaaba yi radiyallahu anhu loolu dalee na doon dalan ah. te yonent mi amul kenn kum ne lan moo tax ngeen di kii dëkk bi Medina gii nga xam ne mooy taaba ba sama dëkk bu tedd bi hein ah. ñeen naan ndox mi non moo tax loolu noonu mooy waxu leen loolu neewu leen yéen non ñoom bi nga xamante ne ah comme li nga xam ne moom la imaam al di nettali loolu ah mu jële ci yoonu Bishr ibn Bashir al mu jëlee an abihi mooy Bishr jële ci Bashir al aslami radiyallahu anhu mu ne lamma qadima al muhaajiruuna al madina istankaru al maa wa kaanat li rajulin min bani Gifaar aynun yuqaalu lahaa ruuma wa kaana yabii'u minhaa al qirba bi mudd fa qaala lahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam tabi'iinihaa bi'aynin fil janna tabi'niihaa bi aynin fil janna fa qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam laysa lii wala li iyaali ghayraha mu ne